wacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim wa jaauu yabkuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya fukk bi ak juróom benn kon gisoon nañ ci laay bi ñu génnoon ci jataa bi weesu bi nga xam ne noonu lañu dogo daal di koy jël dugal ko fii xayabatil jubb fa nga xamante ne nii mooy ca lëndamaayu teen ba suñu boroom daal di wax yu seydinaa yuusuf alayhi salaam ne ko dinga leen xabaar ci seen mbir mii ñu la def wahum laa yash'urun te ñoom bu boobaa duñu ko yëg mooy bés ba nga leen koy xabaare ñoom duñu yëg ne yow mii la woon te loolu suñu boroom dina ko indi bu nettali bi di jeex inchaa allahu taala am ñu ne wahum laa yash'urun mooy yëguñu ne borom bi daal dinay dalal xelam nii ba nga xam ne ci lañ koy dugal léegi nag bi ñu defee li ñu def kon tàbbal nañ ko ca teen bu lëndëm ba wajaa u léegi nag ñu daal di doxe foofu daal di fay jóge nag di dikkal abahum seen baay isha an ca ca waxtu gee fekk mu lëndëm këris ñu daal di agsi nag yabu ko na di jooy ñoo mbooloo moo mala di fukki góor ñoo ñële qaalu ñu ne yaa abaana i yow suñu baay booy de é yow ñu bàyyi naa ñun de dahab naa ñun de demoon nañu nasta bi nastabiqu doon def daal benn rawante ba nga xam ne ca lañ nekk di sànni wante di def daal rawante di xool kan moo man ak kan moo gën a gaaw ci lañ newoon daal bi nga xam ne ci lañ def noonu nag mooy ba ñuy sàmm yu baale yuusuf mi nga mi nga ñu boole woon wa taraknaa yuusufa bañ koy def nag ñu ngi woon bàyyi yuusufa alayhi salaatu wassalaam inda mataa'ina fa suñu bagage ya fa akalahu dhi'bu naka noonu daal ñun ba ñu nekkee fële di rawante di sànni wante di sànni ay xeej ak yooyu ak a rawante fa akalahu dhi'bu bàyyi ko foofu fële di tilli ko daal di ñëw daal di koy lekk wa ma anta bi mu'minin lana te ñun sax xam nañ ne yow suñu baay booy yow suñu baay de di seydina yaqub alayhi salaatu wassalaam yow sax nekkoo bi mu'minin lana di ñu gëm walaw kunna saadiqin même bu dee ne wax même bu wax nañ dëgg sax doo ñu moo tax fii nii bon <laughs> wax ji ci boppam léegi nag mooy wax ji ni ñu ko waxee rek da ngay gis ne bon kon problème am na voilà mooy ñoom kon wax ji ni ñu ko waxee mooy ak li ñu jëf wuute na ko waa ndax li ñu ne ci seen biir wax ndax nañ ne xam ci biir wax ji boo dégloo di nga xam ne kon ñii ah ni ñu présenté mbir mi ak nam demee am na benn wuute woo joowaloo gu ci am mooy yow sax xam nañ ne lii nii ñu la ko waxe nii daal nee na lii lañ def ah même bu ñu waxee dëgg sax doo ñu gëm daal wajaa u léegi nag ñu dikkal ala qamisihi ci xamis ba mu soloon mooy yéere ba nga xam ne moom la Seydina Yuusuf daal di woon sol ndax laata ñu ko cay dugal dañoo dindi yéere ya ngir am alibi ngir am loo xam ne moom la ñuy mën seen baay bu ñu demee léegi nag bañ summee yéere dugal ko nag ci biir teen ba jaawu ñu dikk nag laa am ni kon dikkal seen baay wax ko loolu léegi nag yéreem ba moo luñ ko def bañ ko summee loolu la boroom bi tabaaraka wa taala di wax ne wa jaawu ñu daal dikkee ala qamisihi indi li nga xam ne moo yérewam soloon bi damin kadib ci deret yoo xamante ne nii wuute na li am mooy ne deretu ñoom daa am benn loo xam ne dañoo rey benn benn gàtt daal di jël li nga xamante ne nii mooy deret ja daal di koy taqal ci yére yi comme nag comme comme si buñ ñëwee ne seen bàyyi voilà yére liy wane ne sax liñ la wax noonu la mooy daal till bi gis nga nii yére baa ngi nii nii mooy yére bi mu soloon deret yi nga xam ne ba ko till ba doon faagaagal di ko lekk daal ñun daal lii lañ ci am ci moom léegi nag xaala seydina yaqub di israil alayhi ne leen bal li am ba des sawwalat lakum anfusukum amra yéen de seen bakkan daal moo leen taaralal mbir fa sabrun jamil moom ci saa si xam na ne bon affaire bi nii lii moom niruwul réalité daal niruwul li nga xamante ne moo dëppook xaqiiqa li xem dëgg dëgg dëgg ñii ni ñu ko waxe yomb na lool en plus moo tax ci leen ci mufassiruna yi naan man <laughs> di nettali nettali yoo xam ne tamit <laughs> bon mooy xaw naa reelu mais bon <laughs> seenug wër moom loolu moom mooy ci façon israiliyaat yeeg yooyu la daal kene Seydina naa alayhi salaam da leen ne waaye yéen man de li ma ci jaaxal mooy yéen yére bii moom moom yére bi amul fu fëq amul fu xotteeku amul dara man de ma masumaa gis till boo xam ne bu bu bu bu bu bi boo xam ne bu lewete nii till bu lewete nii moo faat sama doom ji <laughs> lool de yéeme na mooy till naka lay reye doomu aadama re rey ko ba lekk ko te yow yére bi mu soloon mu taq deret waaye amul dara lu ci xotteeku <laughs> mu ne kon yéen daal bal li am la des sawwalat lakum daal seelaleena taalal anfusukum seen bakkan daal am ran mbir mooy lii daal ab mbir la moo xam ne yéen a ko tëral de plan la yéen a ko tëraloon fa sabrun man nag moom li ma dese mooy man seydinaa yaqub fa sabrun kon muñ daal jamilun gu rafet wallahu te waroom bi tabaraka wa taala almustaanu moom de lañuy ñuy sàkku ndimbal ala ma tasifuuna ci li ngeen ma melale nii wax ma lii te leer na ma ne man moom lii demewul noonu waaye nag ci kan laa koy wóor même bu dee aw ma preuve bu leer loolu nag ci borom di tabaaraka wa taala moom de laay wéer samay mbir de te moom laay muñ ngir moom wajaat léegi nag bi nga xamante ne kon nag mbir mi nii la demee léegi ñu nga bàyyi seydinaa yuusuf alayhi salaam ca seen gannaaw ja teen ba ñëw wax lii seen bàyyi wajaat léegi nag ay léegi nag après mu ñëw seen gannaaw sayyaaratun ay nit ñoo xam ne daal dañ doon dañu doon nekk ñoo xam ne di wayaasi di dem fa arsalu léegi nag biñ jaaree ci côté yooyu fa arsalu ñu yebal waaridahum ka nga xamante ne nii moo leen di mooy booy ba nga xam ne moo leen di utal ndox nga xam ne mooy ba ñëwee foofu mar nag ñu def escale ne seen booy bi muy seen daal ki leen di liggéeyal seen surga bi ne ko waay ay waay yi demal nga utal ñu ndox ndax kat mar nañu ci suñu wayaas bi nii léegi nag waaja daal di dem ca teen ba ngir woon ndox fa at laa dal wa mu daal di yor li nga xamante ne nii mooy baag ba mu yoroon xaala ba mu ko yooree xool ci biir xoolaat ci biir teen bi bu baax di xool baag bi gis benn nit daal ci biir benn xale benn xam ne bu rafet a rafet xaala mu ne yaa Bushra ay waay woote naa waay hada lii de xulaamun gone la am ñu ne yaa Bushra benn waay la woon am ñu ne peut-être benn jigéen la woon bu àndoon ak moom bi muy ñëw di rox si léegi nag mu ne ko yaa Bushra e yow Bushra hada kii lii may gis ci biir teen bi dee xulaamun as ngone la soo xam ne su rafet la am ñu ne noonon mooy boo gisee lu la yéeme rek nga naan yaa ajaba comme ñu mel noonu ay waay man de woo naa sama yéemo kon yaa Bushra ay e waay woo naa sama mbégte waay hada lii dee xulaamun gone la wa asarruhu bidaa léegi nag ñoom lii léegi nag ñoom ñu daal di nëbbu ne ah kii dem bidaa bidaa la mooy daal mooy ne ab ab marchandise la am dénkaane la walla boo xam ne dañ ñu koo dénk mooy ba demee ci gaa yi nga xam ne ñoom ñoo ko yónni ñu daal di nëbbu mbir mi mooy waxuñ ne bon kii ñun. Euh, dañ ne bon dañu ne kaa yi nii euh, waxuñ ne dañ koo fon non dañoo ñëw wax ñi nga xamante ne nii ndax ñaari wax moo ci am ne ñu wax lii mooy lan mooy mooy ñii nii mooy euh, waaridahum kii nga xamante ne moo leen di wutal ndox waaridahum ak ñim àndaloon moom ñoom ñoo ne ñoo nëbb mbir mi ba gisee gone mu rafet lool ñu ne bon ñi leen yónni seen sang yi leen yónni dañuy dem ne leen boo ba daa am ñoo ñi moom teen bi ñoom ñooñu ko dénk ko waa ne ñu nañ leen ko yóbbaaleel bu ko defee jaayaale leen ko lool lañ naan wa asar ruuxu bidaa ñu daal di koy nëbb xuum xóot ko xóomtoo ko nag ne bidaa am dénkaane la bu ñu leen dénk comme benn marchandise daal boo xam ne dañ leen a wax bu ngeen demee ngeen jaayal ñu ko ndax bañ a bokk ak prix bi é bu ñu leen nee dañ koo for kon gaa dañ naan ñooy seeni sang ñoo leen yónni woon ngeen ñuy liggéeyal seeni surga kon nag indi leen ñun ñoo moom léegi nag ñoom ñu tegal leen dil boo bële am ñu ne non non ñi wax lii nii du ñii de ñi wax lii mooy li nga xamante ne nii mooy waa kër Seydina yu mbokkam yi ñoom la léegi nag ndax ñoom lan la mooy bi ñu ñëwee ñoom dañoo ñëw bi ñu laata ñuy wax seen baay li li alxuraan wax ci kaw dañoo ñëw jekki biñ ko dugalee ca teen ba nekk fële après am gaa yi romb fa ñëw daal di koy récupérer ñu gis ne récupérer nañ ko gaa yi di dem quoi ñu ñëw xool ci teen bi gisuñu ko ñu topp ñu topp seen tànk nag ba dab leen ne leen hé yéen ñi yéen la ñuy waxal xale bi ngeen jële ci teen bi ñun suñu xale la nag loolu lañ naan wa asarruhu bidaa après nag ñoom ci lañu ko jaay ne lii don suñu xale la suñu jaam la léegi nag ci kaw noonu ci lañ leen ko jaay ci kaw wax boobu ñoom ñoo ne léegi nag wallahu alimun bima ya'malun te borom bi xam na li nga xam ne moom lañuy jëf ñu ne wax sharawhu bi thamanin baxsin darahim ci kaw wax boobu ñu ne waa kër mooy mbokkam yi ñoom ñoo ko jaay gaa yooyu ñu leen dabee ne leen ñii suñu kii suñu ñun ñoo ko moomaa léegi nag ñoom ñu ne waa waa kon léegi nu muy demee ñu ne noonu ñun sax dañ leen koy jaay ci lañ leen ko jaay bi thamanin ci njëg goo xamante ne nii baxsin boo xam ne bu tuuti la boo xam ne bu wàññeeku la du dara ma ay dërëm yoo xamante ne nii maaduuda yu ñu mën a wàññe la yu tuuti wa kaanu fiihi min az-zaahidiin te ñoom nekkoon nañ ñoo xam ne mooy ñu ñu ñu yëg ñoo ñu ñu ñu dëdd woon la ci moom mooy ñoom li li leen ci soxaloon ñoom ñooñu mooy daal nañ fexe daal bon nañ ko jaay mu sori leen comme ni ñu bëggoon daal mu sori seen waajur wa léegi loolu benn wax la beneen wax bi nag moom la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw wala sax nañ ko wax léegi beneen wax bi dañ ne non non non non mooy li nga jëkkoon a wax la waa ji nga xam ne moo ñëwoon di rot ak ñam àndaloon ñoom ñoo ko jël biñ ñëw ñëwee wax seen sang yi ne non non waa teen bi ñoom ñoo ñu ko dénk quoi ne léegi nañ leen ko jaayal bu ñu demee féew fële léegi nag mu ne wallaahu te borom bi alimun aji xamaa kon la bi maa yaamaluuna ci li nga xamante ne nii moom lañ doon jëf wa sharawhu biñ demee nag ci lañu ko jaay wa sharawhu nekkul ñu jënd ko de mooy ñu jaay ko bañ demee foo fële ca Égypte moo ndax ñoom fa lañ jëmoon wa sharawhu ñu daal di koy jaay foo fële bi samanin ci njëkk baxsin boo xam ne boo xam ne bu bu tuuti boo xam ne du am ñu ne woo woo mooy xaraam rek bax sin mooy comme li Qataada wax ak ñoom sudu ne mooy boo xam ne bu xaraam la ndax dañoo jël jaam boo xam ne ñoom moomuñu ko daal di ko yóbbu di ko jaay daal léegi nag <laughs> am ñu ne loolu la quoi léegi nag waaye <laughs> daal moo ñu jaay ko ci njëg goo xamante ne nii mooy bu tuuti la par rapport ak Seydina Yuusuf quand même ak xale bi ni mu rafete woon ndax ñoom jàppuñ ne ñoom perte nañu parce que de toute façon dañ koo for ñoom dañ koo for quoi mooy ni ngay fore rek lu am marchandise doo xam ne bu baax la wala montre bu baax nga ñëw wanteer ko voilà yow fii mu ne même bu la nit nee yow yaa dof après yow lii nii nga koy jaayee lii nga xam ne li muy jar daan wax yow man fan laa perte de toute façon am naa ci am naa ci 4000 yow nga naan ma 10 000 la doon jar man garaawul man lu ma ci dama koo for kese 4000 euros la am moo tax loolu mooy lu mel noonu la nag ñu ne kon wasaraw ñu jaay ko bi samanin ci njëg baxsin boo xam ne bu néew la boo xam ne daanaka du dara dara himay dërëm maa du da yoo xam ne yu ñuy wàññi la wa kaanu fiihi min az-zahidin ñoom nag nekkoon nañ ñoo xam ne mooy ñu dëddu woon ci mbir li mi la daal mooy daal nañ débarrassé wu ci moom jaay ko de toute façon dañ koo for ñun nekkuñu fi ñun perte ñu ah. de toute façon bénéficié wu nañu tone woon nañu kon nag loolu la gaa yi wax léegi te loolu la ñu def léegi nag bi loolu amee wa qaala alladhi mu wax alladhi ki nga xam ne ishtaraahu moo ko jënd min misra ca misra ca Égypte limraatihi dénk ko soxnaam nag ne ko akrimi rafetalal mathwaahu nekkam fii ci kër gi rabbina amaana an yanfaana mu daal di ñuy jariñ aw nattaxidahu wala ñu jàppe ko wala dan doom jàppe ko def ko suñ doom wa kadhalika suñu boroom nekk ne nekk nii makkan naa la ñu jàppandala yu li yuusufa li seydinaa yuusuf alayhi salaam ci suuf sa Égypte wali nuallimahu ngir ñu xamal ko min ta'wilil ahadith ci li nga xam ne mooy firi gént wallahu te boroom bi ghalibun mooy ki no dalaa amri ci mbiram walakin akthara an-nas waaye lépp ci nit ñi laa yàlla mun a xamuñu a hamdika rabbana